أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأنشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha as-suhufu nusirat wa idha as-samaa'u kushitat wa idha al-jahimu su'irat wa idha al-jannatu uzlifat alimat nafsun ma a'darat فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش المكين ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي الحرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بحول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد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 suñu e, ginnaaw bi nga xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah indi na kitaabu bad'ul wahyi ak kitaabul iman ak kitaabul ilm yooyu yëpp nekk loo xamante ne ay téere la yu yu mu saxiixam bi bu barkeel bi nga xamante ne def ci doon mbëmbëstal lépp loo xamante ne moom moo nar a ñëw ci kanam maanaam ci ginnaaw gi mu daal di indi tamit kitaabul wudu ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak kitaabul tayammum ñu nekk kon téere yoo xamante ne yëpp daf koo def ngir maanaam lépp lu aju ci wàllub laab muy sart bi nga xamante ne moom mooy sart bi gën a mag ci tamit sart bi nga xamante mu daal di indi tamit kitaabul sol ak kitaabul salaa ak kitaab mawaaqiitu salaat ak kitaabul azaan ñoom ñëpp ñu nekk ci ay téere yoo xamante ne. ay téere la yoo xamante ne dañoo aju ci wàllu julli maanaam ak li nga xamante ne loolu moom mooy sart yi ak li nga xamante ne noonu lañ koy defee mu daal di indi ginnaaw gi kitaabul jumaa ak kitaabu salaatul xawfi ak kitaabul iidayni mu nekk ay julli yoo xamante ne dafa jagoo naka noonu kitaabul witre ak kitaabul istisqa ak kitaabul kusu kusuuf ak naka noonu maanaam yooyu yëpp mu nekk kon ay julli yoo xamante ne dafa jagoo mu nekk ay julli yoo xamante ne ñoom ñi ci gën a màgg ci julli naafila yi lañ bokk rawatina kitaabul jumaa nga xam ne julli farata la waaye moom mooy bi gën a jagoo ci julli yi nekk bi nga xamante ne moom moo ci gën a ràññeeku rawatina ci fekkente ne dañuy julli julli mbooloo naka noonu mu daal di gisoon ñu daal di gisoon abwaabu sujuudul qur'aan wala kitaabu sujuudul qur'aan naka noonu kitaabu taqsiirus salaati ak kitaabu tahajjudi bi layli ñu ci jotaay bi wees yooyu yëpp muy daal di nekk ay mbir yoo xamante ne ay maanaam ay mbir la ay acte yoo xam ne julli ñoom ñoo ko jagoo comme nga xamante ne noonu la jagoowee ci maanaam noonu la tamit mu nekk kon yi nga xamante ne kitaabu sujudul Qur'an kitaabu taqsirus salah ak kitaabu tahajjud bil layli ak kitaabu fadli salaati fi masjidi makkata mu nekk ay julli ay acte yoo xamante ne yu julli jagoo yoo xamante ne bokkuñu ak yeneen atte yi nga xamante ne ñoom ñooy yi nga xam ne ñoom ñoo gën a matale te ñoom yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a yaatu te moom la njëkk indi mu daal di indi nag beneen mbir boo xamante ne mboolem julli yi tamit ñoom ñoo ko jagoo mu nekk loo xamante ne loo mata bàyyi xel la ci julli te moom mooy abwaabul amali fi salaah maanaam moom mooy kitaabul amali fi salaah ci yenn nusax yi waaye yooyu bariwul li ci ëpp ci nusax yi ñu ngi ci indi ci abwaabu abwaabul amali fi salaah maanaam loolu noonu lañ ko gën a indee ci lii ëpp ci li nga xamante ne noonu la ñëwee amma ñi nga xamante ne moom mooy euh, riwaaya yi nga xamante ne moom mooy riwaaya te booy abul waqti euh, ak abu zar al harawi ak imam al asili rahmatullah alayhim ñoom indi wuñ maanaam ñoom indiwuñ wuñ ko nii waaye yeneen nu sax i ñoom indi nañ ko mu nekk kon abwaabul amali fi salaah wala boog kitaabul amali fi salaah naka noonu tamit bismillahi irrahmani bi sax na ci nusxat ma bu imam as-Saghani rahimahullah maanaam kon noonu moom mooy li nga xamante ne noonu la saxee te loolu tamit mooy comme ni nga xam ne imam al-Bukhari rahimahullah ci téeréem yi noonu la koy tàmbalee mooy bismillahi irrahmani irrahim ngir ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa bind téere yi ber ko ba noppi doog koo dajale mu daal di koy nekk mu nekk al jaami'u sahih maanaam yi nga xamante ne moom la dajale mu ne abwaabul maanaam kitaabu wala boog abwaabul amal fi salaah maanaam ginnaaw bi nga xamante ne kon gis na yëpp yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu ngëne ci ci wàllu e, julli mu nekk ay atte yu jagoo mu indi atte boo xamante ne bokk na ci atte yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a jagoo ci julli te moom mooy lii nga xam ne moom lay nar a te mooy alamalu jëf yi ci salaati ci julli maanaam li nga xamante ne moom mooy nag jëf mooy li nga xamante ne maanaam fii li mu ci namm du alamal bi nga xamante ne maanaam namm ci jëf yi nga xamante ne moom la ñuy maanaam ni comme ni ko alquran di indee daa iman maanaam jëf yi li mu ci namm rek moom mooy ay yëngatu yooyu rek la ci namm waaye mu ci jëf joo xamante ne maanaam nit kii daf koy def mu nekk loo xamante ne da ci am ay tiyaaba wala boog mu ci am ay bàkkaar naka noonu jëf yi tamit maanaam li nga xamante ne moom la al amalu baat bi ci jëmmi boppam mooy loo xamante ne nit ki maanaam daf koy def waaye dafay am loo xamante ne euh, la ci la moom lay jur ba pare mu nekk loo xamante ne day day nekk loo xamante ne tamit daf ci yàgg loolu moom moo tax comme borom bi subhaanahu wa ta'ala suy wax wàllu jëf maanaam comme dinaan i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiy jëf leen maanaam jëf ji nga xamante ne maanaam da ngeen koy saxoo mu nekk loo xamante ne da koy def bis bu nekk mu nekk seen programme yéen ñi nga xam ne yéen a waa kër yent yàlla Daawuda alayhi salaatu wassalaam jëf jaa moom ak ngërëm la maanaam naka noonu tam mu daal di wax masalan inna alladina amanu wa amilu salihati sa yaj'alu lahum arrahmanu daa maanaam naka gaa yi nga xamante ne gëm nañ te dëggu waaye wa amilu ci ñuy jëf ak saalihaati jëf yu baax itam moom mooy farata yi sunna yi ñu lool moom mooy li nga xamante ne moom mooy al amal mu ne ñooñu de borom bi buur yàlla subhaanahu wa taala bi aji fees ma yërmande xel seef na leen a jox ak maanaam mbëggeelam naka noonu kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula tamit am na maanaam ñooñu day seen li nga xamante ne moom mooy seen pay moom mooy aljannay firdaws moom mooy nekk seen wàccuwaay am na tamit uh, innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya maanaam ñooñu ñoom ñooy ñi ci nit ñi maanaam ci mbindeef yi yëpp mu daal di wax ne maanaam ginnaaw bi mu a jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidina fiha abadan ba aaye ba jeex maanaam loolu tamit muy nekk loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dafay lëkkale kon jëf gi maanaam muy nekk jëf joo xamante ne nit ki daf koy def nekk di loo xam ne daf koy saxoo nekk lomit loo xamante ne kon daf koy lëkkale ak ngëm yàlla maanaam boobu jëf nag bokkul ak fii amma li nga xamante ne tamit moom mooy al moom mooy jëf joo xamante ne nag maanaam moom mooy loo xamante ne dañ koy def waaye ci jamono jii lañ koy def loolu mooy al fi'lu moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne masalan alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi 'ad ak alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil xanaa gisuloo ni nga xamante ne noon la sa borom subhaanahu wa ta'ala def maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa 'ad ak tamit na xanaa gisoo ni sa borom subhaanahu wa ta'ala def ak nga xamante maanaam ñoom ñooy waa asxaabul fiil mooy borom ñayo maanaam loolu nga xamante ne benn jëf la benn événement la loolu faala la jëfandikoo waaye su fekkente ne jëf ji dafa nekk loo xamante ne saa maanaam dafay nekk programme bu nit ki di def maanaam nekk loo xam ne daf koy saxoo boobaa amal lay jëfe maanaam loolu moom moo tax liggéey maanaam travail kenn du ko wax fi'l amal lañ koy wax maanaam moom mooy ndax bis bu nekk da ngay xëy dem defi ji ko waaye amma li nga xamante ne mooy fi'l moom mooy loo xam ne dafa ponctuel tey rek nga ko def jeex na loolu moom mooy kon lii wuutale diggante fi'l mooy verbe bi nga xam moo ne moo tax ñu naan verbe fi'l mu mu war ñu war koy conjuguer nag ma xam passé la wala présent wala futur wala leneen ak leneen loolu mooy ne benn jëf la ci jëmmi boppam maanaam benn jëf rek la amma li nga xam ne moom mooy amal nag moom ne loo xamante ne nit ki daf koy faral di def di ko def. waaye nag lii nga xamante ne moom la imam al Bukhari rahimahullahu taala di wax fii ne al amal maanaam te moom mooy maanaam muy wax joo xamante ne fuqaha yi rahmatullah alayhim dañ koy faral di jëfandikoo mooy li nga xamante ne dañ koo boole ci mubtilaatu salaa maanaam yi nga xamante ne dañuy yàq julli wala boog ñu naan mooy lii neenal julli wala boog ñu ñu koy tuddee al mufsidaatu salaa yi nga xamante ne dañuy yàq julli ñu ciy boole al amalul kasiir maanaam jëf ji nga xamante ne jëf ju bari la loolu nag mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne jëf ju bari maanaam dafa bokk ci li nga xamante ne dafay yàq julli waaye ginnaaw gi li nga xamante ne tamit moom mooy li ñu wuute nag moom mooy jëf ju bari ana nan lañ koy natte maanaam ngir ne tey buñ nee laa ah julli ne bokk na ci li koy yàq mooy jëf ju bari comme li nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ñoo digal nee na xaafizu ala salawati wasalaatil wusta wa qumu lillahi qanitin na ngeen sàmmonte ak julli maanaam ala salawaati ci julli yi wasalaatil wusta ak julli ji nga xamante ne dafa digg doomu te maanaam li nga xam ne mooy li gën a siiw ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te mooy li gën a wér insha allah mooy ne julli googu mooy julli tàkkusaan maanaam li nga xam ne moom la ci teg moom mooy daf ni waqumu lillahi qaanitiin na ngeen taxaw ci seen kanam borom subhaanahu wa taala nekk ñoo xamante ne da ngeen di toroxlu ci kanamam te yam maanaam moom mooy ngeen bañ a nekk ñoo xamante ne da ngeen di taxaw di julli waaye di yëngatu lu la nekk ngeen def ko maanaam lu la nekk nga mën cee wax fu nekk nga mën faa tourner ak yu mel noonu loolu mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne loolu day yàq julli maanaam tey boo fekkee nit koo xamante ne day taxaw maanaam di julli ka kabbar allahu akbar maanaam borom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ci hadith sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom moo nekk ci sunan yi rawatina sunan imam Abu Dawud ak imam An-Nasa'i ak imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhim mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne miftahu salati at-tahur tahliluha tax tax tahli tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu maanaam li nga xam ne moom mooy caabi julli moom mooy laab li nga xamante ne tamit moom mooy li koy xarmaal comme ki nga xam ne moom mooy aj nga xamante ne bu ko xësee ba def maanaam dootul amati sañ-sañ ci yu bari yu baree bari yoo xamante ne daganoon na ci moom dañ ko koy daal di tere mu nekk loo xamante ne maanaam da koy xaraam loolu moom moo tax ñu naan ko xarmaal maanaam li nga xam ne moom lay xarmaale moom mooy kabbar bi bu ne allahu akbar maanaam yu bëree bëri nga xam ne daganoon na ko daf koy daal xaram lu deme nekk di wax wax joo xamante ne bokkul ci julli gi wala boog di reetaan wala boog di tourner fu ko neex daal di xool wala boog mu lekk ak naan ak yooyu yëpp maanaam fu mu kàbbaree julli rek maanaam loolu daf koy daal di xaraam waaye tahliluha la koy daganaatal loolu yëpp nag maanaam mooy mu daal di génn ci julli gi moom mooy mu daal di sëlmal maanaam kon loolu moom mooy ne maanaam dafa am ay mbir yoo xamante ne dañ koy tere ci biir julli am yoo xamante ne maanaam dañ koo nekk loo xam dañ koo woyofal bam ak yu yombal ci biir ak yoo xamante ne dañ koo mayee waaye yi nga xamante ne nag moom moom la ñu tere maanaam loolu moom yii nga xam ne moom la ñu wax boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim waaye ginnaaw ga dafa am yoo xamante ne dañ koy jéggalee loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo ci maanaam ay mbir yoo xamante ne mas na masalan gis nañ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ci biir julli ji ci ay xadis yoo xamante ne romb nañ leen ci téere yi nga xamante ne moom lañ jot a gis lu tamit nekk comme nga xamante ne ci la doon julli ci kaw minbar bi ba daa ma nga xamante ne buy wàcc day daal di day daal di kabbar bu kabbaree ba noppi day daal di euh, buy rukoo naka noonu suy sujjóot mu daal di wàcc minbar bi daal di sujjóot naka noonu su jugaatee daal di yéegaat ci kaw minbar bi taxaw ak yu mel noonu yëpp ba pare ba mu noppee mu daal ne innama sanatu tam li bi bihi wala taqtadu ala salaati sallu ala kama ra'aytumuni usalli maanaam lii yëpp boo ko di leen gisee ma daan koy def moom mooy ne dama bëgg ngeen yitte woo ko bu ko defee ngeen xool ana nag laa jullee jullee leen comme ni ngeen ma gisee may jullee lool tamit mu daal di gis tamit yeneen mbir yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko maanaam masalan comme euh, yi nga xamante ne dañuy euh, gis ne maanaam mu julli fop ki nga xamante ne mooy sayyidatna Umaamata bintu euh, bintu bintu Abil Aas Ah, muy sayyidatuna Umaamata bint Zaynab bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhuma maanaam loolu yëpp mu daal di gis ne kon dafa daal di maanaam mu fop xale boobu nga xam ne suy julli su kàbbaree def maanaam suy rukkoo da koy daal di teg su jógeete daal di koy yëkkati suy sujjóotaat mu teg ko daal di sujjóot ba noppi su jógaatee daal di koy yëkkati waat maanaam ñu gis ne kon loolu ay jëf la yoo xamante ne bokkul ci julli gi te pourtant yenente bi alayhi salaatu wassalaam def na ko mu daal di gis tamit ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne naka noonu comme ak xadis bi nga xamante ne moom mooy bi nga xamante ne moom mooy xadis Zul Yadayni boobu tamit romb nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di julli ñaari rakka maanaam daal di sëlmal daal di dem taxaw ci poto bi maanaam nga xamante ne ñu daal di ñëw daal di koy laajte maanaam ñu ne aqsirati salaa ndax julli di dañ koo wàññi ñu ne maanaam maanaam ñooyu yëpp ñu daal di koy wax wala boog ñu wala boog dafa juum ñu ne bi bi nga xamante ne moom la ñu ñëw laaj ko day Yadayni ne ko aqasarta salaata am nasiita ya rasulallah alayhi salaatu wassalaam e eh, ndax da ngaa wàññi julli gi wala boog da ngaa fàtte mu ne loolu yëpp maam amul déedéet mu ne maa qasur maa qasuratu salaatu wa maa nasiitu maanaam julli wu ma ma wàññi wuuma julli gi naka noonu tamit julli gi nekkul loo xamante ne da dañ ko wàññi woon naka noonu juumuma maanaam kullu zalika lam yaqa ñaar yi yëpp dara amul lu ci xew lool nag bi nga xamante ne moom la insisté moom la daan ne asadaqa zul yadayni ndax zul yadayni wax na dëgg bi nga xamante ne moom lañ ko wax ne ko waawul wax na dëgg de mu daal di waat gars yi daal di kabbarat daal di julliwaat ñaari rakka maanaam daal di sëlmal daal di daal di sujjóot yi nga xamante ne moom mooy sujjóotu ba'da salaam loolu yëpp day daal di dëgëral ne kon am na ay mbir yoo xamante ne nañ ko jéggale te du yëpp ñoom ñooy yàq julli dafa am kon loo xamante ne daañ ko ci maye ak loo xamante ne duñ ko maye loolu moom moo tax kon li nga xamante ne mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ana lan moom la ñuy mën a maye ci biir julli gi ak li nga xamante ne defu ko maye ñu daal di ñëw ci li nga xamante ne kon moom mooy ne boroom xam-xam yi niñ ci wuutee boroom xam-xam mazahibul arba'am yi lañ ci wuutee rahimahumullah ni nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a woyofe te gën cee yombale te gën cee maanaam nooyal mbir mi maanaam gën cee jàppandal seenu mazhab moom mooy mazaahibu xanafiyya yi rahmatullahi alayhim mooy mazhabu xanafiyya yi rahmatullahi alayhim ñoom li nga xamante ne noonu lañ jàpp mbir mi daal moom mooy ne moom fépp ñu ngi lay séen maanaam nit ku la séen gis la nga nekk ci say jàngatu maanaam mu daal di xool ba pare maanaam mënut xelam mënu koo may maanaam ne yow yaa ngi ci biir julli maanaam feek yëgguloo degré boobu rek maanaam yëngatu yooyu may nañ ko maanaam nekk na tamit loo xamante ne lu ñuy bañ la nekk na loo xamante ne lu ñuy lu ñuy lu ñuy tere la léeg-léeg sax mu daal di yegg ci degré boo xamante ne dafay xaraam waaye nag taxul ba tey ñu naan julli ga yàqu na loolu moom mooy li nga xamante ne comme masalan tey buñ ko jëloon ci wàllu koor masalan am na mbir yoo xamante ne tey par exemple bu buñ ne eh, am na yoo xam ne nit ki su ko defee ci koor gi dana wàññi lool ci yaabay koor gi naka noonu dana wàññi lool li nga xamante ne moom mooy eh, la ko la ko waroon a fekk ci maam la mu waroon a am ci koor gi ak yeneen ak yeneen lu demee nekk masalan li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na man lam yada qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi haajatun an yada sharabahu wa ta'amu maanaam ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne mënta bàyyi waxi caaxaan ak di ko jëfe ak di wax wax joo xamante ne ay sos la ak di ko jëfe maanaam kooku yàlla soxlawul muy bàyyi lekkam ak naanam waaye loolu yëpp maanaam dañuy gis ne kon bu nit bu nekkee di woor ba pare masalan di jëw ak di saaga ak di wax waxi caaxaan wala boog muy déglu musique ak di di ak ak a baali maanaam ci bëccëgu weeru koor yooyu yëpp bu ko defee lool du tax ñu naan koor ga yàqu na waaye nag def na lu xaraam ba amaan na man na ko yóbbee sax ba koor ga daanaka du ci am dara waaye nag comme que weeru koor lañu ñu ne maanaam laa budda maanaam loolu dool ne rek masalan ah comme jëw naa rek léegi daal te nee nañ moom yàlla soxlawut ku ku mënta bàyyi waxu caaxaan ak jëf ko yàlla soxlawut masalan mu ah, bàyyi lekk ak naan maanaam doone rek masalan ah man de comme jëw naa wala wax naa fi lu dul dëgg wala yu mel noonu rek wala yàq naa fi deru jàmbur kon nag finalement moom boo naa daal di dog sama koor maanaam loolu <coughs> du loo xamante ne luñ lay may la naka noonu yëngatu yu bari itam ci biir julli <coughs> noonu la demee xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam feeg nit kaa ngi sikki sàkka ku lu seen mi ngi sikki sàkka ci ne ndax kii mi ngi bàyyi julli maanaam. waaw wala déet maanaam li ngi ci biir julli waaw wala déet rek maanaam loolu ba tey feeg nit ñaa ngi ciy sikki sàkka rek loolu ba tey moom li muy tekki mooy ne kon sa julli gi yàqoogul amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa ah ma ma ma ma fuqaha u maliki ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom ci li nga xamante ne moom lañ ko at moom mooy ak yëngatu goo xamante ne maanaam dana tax ba nit ki di sikki maanaam tey bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci mouvement yoo xamante ne nag ku day sikki sàkk ndax kii mais est-ce kii mi ngi ci julli waaw wala déet wala boog xanaa xam naa daa pare julli moom moo tax wala yu mel noonu maanaam di ci sikki sàkk bu boobaa loolu li muy tekki moom mooy sa yëngatu yi bëri na bëri waaye boo xamante ne day yàq sa julli amma leneen li nga xamante ne tamit moom la borom xam-xam yi rahmatullah maanaam borom xam-xamu Shafi'i yi rahmatullah alayhim wax mooy ñoom dañ koo natt ci ñetti ci ñetti yëngatu maanaam bu fekkente ne yegg nga ba ci ñetti yëngatu yoo xamante ne dañuy tegaloo wala boog yëngatu rëy rëy woo xamante ne maanaam mënees na koo gam-gam la ñetti yëngatu yu tolloo comme masalan nit ki daal di tëb maanaam nit ki bu tëbee masalan loolu day daal di mën a nekk loo xamante ne sikk nekku ci maanaam day daal di yàq julleem maanaam comme yu mel noonu yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee maanaam noonu lañ koo tege léegi nag mu daal di def ne maanaam ci biir loolu yëpp li nga xamante ne tamit loolu may nañ ko moom mooy ne masalan tey bu fekkente ne nit ki day dóor ay yi nga xamante ne moom mooy ay ay ay ay jaan wala jiit maanaam mu dóor ko loolu moom dañ dafa nekk loo xamante ne dañ koy maye maanaam ci biir julli yi loolu tamit euh, du yàqu julli am maa nag masalan bu fekkente ne dafa am koo xamante ne euh, euh, ku ku ku kuy kuy kuy nara a gaañu la masalan xale boo xamante ne ab taal moom maam day daal di dem dëgmal ci taal na wala boog benn silmaxa euh, euh, boo xam ne daa nar a daanu ci teen bi wala boog yu mel noonu yooyu nga xamante ne maanaam da ngay yooyu nag moom dañ naan la dangay daal di daggu julli gi dem nga ko maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li ràññeeku boobaa da ngay daal di ngir ne euh, julli gi rëy na lool waaye nag borom bi subhaanahu wa ta'ala foofu daf lay may nga daal di dagg julli gi dem daal di waaye boo ñëwee nga daal di julli loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ngir ne daggu julli loolu rek sans dara dafa xaram amma bi nga xamante ne moom moom la ñuy génnee ci julli moom mooy sëlmal comme ñu ko gisee ci xadisu sayyidina Ali karramallahu wajha wa radiyallahu taala anhu maanaam ne tahlilu hat taslimu loolu moom moo tax képp koo xamante ne da ngay julli ba yegg ci foo xamante ne masalan daan ne ah man de damaa war a euh, euh, maanaam mbir mi am na naa dagg sama julli maanaam da ngay daal di wax assalaamu alaykum même bu fekkee nga taxaw wala ngay rukkoo wala ngay sujjóot maanaam foofu da nga koy daal di daggee noonu masalan ki nga xamante ne tey dafa nekk koo xamante ne day julli ba mu yàgg maanaam muy maanaam tuur ndox masalan di jañante ak moom jañante goo xamante ne mënatu la yeggale julli gi maanaam kooku du dagg julli gi noonu lay génn dem déedéet day daal di wax asalaamaaleykum daal di doog génn ci julli su ko defee li mu jotoon a julli du ko perte mu nekk naafila ci moom amma su nga xamante ne nag maanaam moom masalan dem na ba nga xamante ne masalan njàppam dafa toj ci biir julli gi kooku moom amul lu muy def maanaam amul naan wala boog mu fàttaliku ne yorul njàpp ci biir julli gi kooku du fa nekk naan naa sëlmal ba pare déedéet am parce que julli gi ci boppam moo amatul loolu kooku moom mooy loolu moom mooy li nga xamante ne moo leen wutale li nga xamante ne nag maanaam mbir yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dañ ko war a cadrer am yoo xamante ne dañ ko cee maye loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala beral ko téere maanaam ngir leeral ci mbunt yooyu nga xamante ne maanaam ay mbir yoo xamante ne dañ koy maye ci biir julli imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu ñu xoolee maanaam téere yi li nga xamante ne moom la ci nam yi dañuy gis ne yim ci nam moom mooy li nga xamante ne mooy yi ñu maye yàlla ak maam yooyu la maam yi ñu mayewul loolu gënu ko yitteel li ko gën yitteel ci téere bi mooy lan lañu mayee maanaam ci loo xamante ne mënit na koo def ci biir julli gi moo xam ci loo xamante ne wax la wala boog jëf la wala boog xalaat la maanaam ngir ne ah nga xamante ne eh, eh, ak ak tamit nit ki sàmmonteeg nga xamante ne moom la war a sàmmonteeg bàyyi xelam ci maanaam di julli julli goo xamante ne dafay nekk koo xam ne day toroxlu comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sallu salaatal muwaddi' maanaam dee leen julli julli ki nga xamante ne moom mooy day tàggatoo maanaam mooy julli gi nga taxaw di ko def li nga xamante ne moom ngay julli maanaam na nga jàpp ne amaan na julli gi muy sama julli gi mujj ci kaw suuf maanaam loolu noonu ngeen jullee noonu ngeen bàyyi xel comme li nga xamante ne noonu la boroom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne qad aflaha al-mu'minuuna alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uun ñi nga xam ne dëgg-dëgg texe na ñi nga xamante ne way gëm lañ te ñi nga xamante ne ñoom la ci jiital mooy ñi nga xamante ne ci julli bi ñoom dañ ciy toroxlu maanaam gis ne kon loolu moom mooy li xamante ne moom la ñu gën a bàyyi moom la ñu war a maanaam moom la ñuy maye te comme li hadith eh, bi nekk ci sunani boo imam Abu Dawud ak imam An-Nasa'i rahmatullah ma bu sayyidna Abdullah ibn Shakhir radiyallahu ta'ala anhu mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa fii sadrihi wa wa sadr wa fii sadrihi azizun ka azizil miljam maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa ko muy julli waaye dënn bi ni ma ko déggee maanaam ak maanaam bax baxam ni muy baxee noonu maanaam mi ngi mel ni baxu maanaam li ah, ah, maanaam ab cin buy bax maanaam noonu laa ko déggee mu daal di ci teg ne yaani yabuti maanaam muy jooy maanaam loolu yëpp day tegtale ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam toroxlu gu mag nga xam ne moom la doon toroxlu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci sahaaba yi radiyallahu anhum noonu la ko taabee yi doon melalee ci ñoom rahmatullahi alayhim ne ñoom dañ leen daan gis sahaaba yi radiyallahu anhum ñu daan julli comme maanaam ñuy taxaw ba nga xamante ne ni ñu taxawee noonu picc léeg-léeg daan na ñëw euh, ba taxaw ci seen kaw bopp yi maanaam ngir yaakaar bant la maanaam tellement ñi nga xam ne noonu la ñuy taxawee jub kocc bañ a nekk ñoo xamante ne ñu yëngatu lañ maanaam ngir toroxlu bi nga xam ne moom la ñuy toroxlu ci biir ak li nga xamante ne tamit noonu la ñuy bàyyee xel ci biti li nga xam ne noonu la ñuy toroxloo waaye di julli maanaam nga xamante ne yaa ngi julli di wokkatu di wokki yëkkati li fii nii dafa neefee yëngal maanaam yooyu ah ak yu mel noonu maanaam rawatina di wut grand boubou yoo xamante ne boo koy julli da ngay wokk fii woggante fii daal di dajalewaat nii maanaam yooyu yëpp bëgg ci biir julli gi yooyu yëpp maanaam muy tegaloo loolu noonu maanaam bokkul ci li nga xamante ne moom mooy alxusuu moom mooy toroxlu bi nga xamante ne maanaam mbir ci biir julli loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom bokk na ci li nga xam ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ubbi bunt bi na nofee buntu bi léegi nag mu daal di ah, mu mu am kon mbir yoo xamante ne insha allahu taala nañ ko gis ci yi nga xamante ne moom la ñuy maye mu ne baabu isti'anatul yadi fi salaati idha kana min amri salat baabu buntu isti'anatul yadi maanaam dimbali ko ak ak loxo fi salaati ci julli idha kana bu fekkente ne nekk na min amri salaati ci mbirum julli maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala buntu bi def koo nafe bi ci leeral ne nit ki mën nay jëfandikoo loxo waaye yi nga xamante ne moom la ci indi léeg-léeg mu am ci wax yoo xamante ne du sax dimbali koo loxoy kese waaye mëneef naa dimbali koo leneen lu loxo ngir ne loxo bu ñu ci mën a dimbandikoo mënef naa dimbandikoo ci leneen maanaam te moom mooy julli yi nga xamante ne comme euh, euh, maanaam mooy di julli di wéeru ci lenn wala boog di jëfandikoo ci lenn wala boog maanaam di nekk loo xamante ne maanaam da ngay sa loxo ngir ma rek masalan bu fekkente dafa am fuy xasan nga wokk ko wala yu mel noonu waaye loolu nag dafa war a nekk loo xam ne ne dañ koy tënk ci loo xamante ne maanaam aajo la waaye nit ki du def saa yu kàbbaree rek commencé wokkatu wala saa yu rek commencé maanaam am yoo xamante ne eh, maanaam ay yëngatu yoo xamante ne daf koy def te fekk loolu du ko def lu dul saa yu loolu bokkul ci li nga xamante ne moom mooy yi nga xamante ne mooy jaadu waaye su fekkente ne nit ki dafa am loo xam ne daf koo soxla maanaam masalan nga xam ne fokk mu def ko maanaam eh, ngir ne julli gi ci boppam moom moo ko waral loolu dafa bokk ci yi nga xam ne dañ koy jéggale comme li nga xamante ne tamit noonu la masalan tey bu ñu nekkee ci sàppe Euh, bu ñu nekkee ci sàppe nii taxaw di julli maanaam ñu daal di wax kenn ki mu daal di dox ba ci kanam maanaam ngir mën a euh, euh, maanaam sàppe bi ñu julli waaye am na beneen sàppe bi am na place maanaam ñu dox ngir dugg ci sàppe bi yooyu yëpp ay yoo xamante ne dañ koy woyofal ci julli mu bokk ci nga xamante ne dañ koy maye. dégg nga mu daal di wax ne tamit maanaam mu nekk kon mu ne moo moo tax mu daal di ci teg ne iza kaana min amri salah su fekkente ne loolu dafa bokk ci mbiru julli yi wa qaala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma maam sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na yasta'inu nit ki dana jëfandikoo fii salaati yi ci julleem min jasadihi ci yàlla moom bi ma sha'a ko ci lu ko soob maanaam mooy loo xamante ne dana mën a tax eh, ci biir julleem maanaam julli gi di gën a mën a dëgër maanaam ci yaramam lu ko soob rek mënef na ci jëfandikoo maanaam gis ne kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa jëfandikoo baat loxo ngir ne loxo moom mooy li gën a bari ci li ñuy jëfandikoo waaye nit ki mën naa jëfandikoo ci yaramam lu ko soob maanaam ngir mën a euh, gën a maanaam mën a taxaw ci euh, mën a julli euh, loolu mu ne wa wadaa te teg na abu ishaq mu abdullah ibn amr as-sabi'i al imam al kufi rahimahullahu ta'ala qalan suwatahu maanaam mooy mbaxanaam fi salaati ci julli gi wa rafa'aha te mu yëkkati ko maanaam moom mooy Euh, jël na mbaxanaam ci biir julli gi euh, teg ko naka noonu yëkkati na ko maanaam teg ko ci bopp bi comme di ci dimbandikoo loolu tamit maanaam ngir ne julli gi lu sa mbaxana maanaam lu nit ki di gën di matale ni mu soloo rek maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo gën a yelloo ci moom loolu moom moo tax maanaam mu nekk loo xamante ne comme day gën a rafetal ni muy toox taxawee ci julli yi maanaam mu koy jëfandikoo jël mbaxanaam teg ko ci bopp bi maanaam yëkkati ko maanaam loolu tamit mu daan koy def loolu yëpp maanaam ngir dëgëral ne loolu mën na ko ndax euh, te moom mi li tax mu mën koo jëfandikoo maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala di ko laye mooy ne moom gis na fanweeri saxaaba ak juróom-ñett radiyallahu taala anhum ñoo xamante ne ñëpp solo na ci ñoom loolu dafay tegtale maanaam ne kon moom xamoon na saxaaba yi radiyallahu anhum mi nga xamante ne noonu lañ door euh, jullee mu ne wa wadaa teg na Ali sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu ala rusxihil aysar ci e, e, ci e, tukku jaram al aysar bi nga xamante ne moom mooy bu ndeyjoor bi maanaam bu càmmoñ bi maanaam kon tenxam bi la teg ci tukki jarab bi tukki jarab bi fii mooy rusx fi nii maanaam teg na ko ci waaye nag nu ko nu ko defe mu ne illaa ludul an ya xukka ci muy maanaam moom mooy xab maanaam noonu loolu la ci jublu maanaam illaa ludul an ya xukka ci muy euh, muy muy muy muy muy muy muy muy wokk jildan ab yaram aw wala boog yos ndax muy yëwénal sawban ab yëre maanaam tey masalan su fekkente ne nit ki dafa am place ci moom buy xasan maanaam ci julli gi nga xam ne mën na koo teree concentré wu mu daal di bàyyi jul daal di wokk maanaam comme noonu wokkatu wala boog mu nekk tamit loo xamante ne ab yaram la maanaam yëre boo xamante ne daf koo sol mu gis ne yëre bi masalan liikat bu ko defarut amaan na awraam yi mën naa feeñ wala boog bu ko defarul xëy na ni mu soloo ni maanaam du gën a rafet bu nekk ci xaal bi gën a rafet ci biir julli gi mu daal di koy defaree noonu loolu tamit luñ maanaam lu ñu mayee la ci biir julli gi comme ni nga xamante ne noonu euh, lañ ko waxee léegi waaye li nga xamante ne moom mooy li jara moyte da ko mooy daa iman yëkkati yëkkati yëkkati def nii maanaam defaat nii yëkkati waat def nii maanaam nekk koo xamante ne sa biir julli gi yëpp loolu la yàlla tere ngay nekk koo xamante ne da ngay taxaw fu nekk nga xool fa fu nekk nga tourner xool fa naka noonu euh, ja def nii euh, di yëngatu di def nii yëngatu fii yëngatu fii tourner yëngatu taxawloo nga yëngatu loolu moom day yàqu julli loolu maanaam loolu moom comme niñ ko waxee boroom xam-xam yi rahmatullah dëppoo nañ ci maanaam julli gi kooku yàqu gi nga xamante ne moom lay yàqu wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy al imam Abu Muhammad al-Kulayani al-Misri at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala génn na 218 tam ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu qaala akhbarana Malik mu al imam Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Himyari ah, ah, al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala gane àdduna 93 jàpp 94 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne an Makhrathmata ibn ah, Sulaymaan te moom mooy al-Asadi rahimahullahu ta'ala moom tamit waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna 60 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 130 ane ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Kurayb moom waxoon nañu ne moom ci asmaul mufrada yi la maanaam moom mooy moom rek ci kutubu sitta ba mu jeex moom rek moo ci tudd Kurayb maanaam moom mawla Ibn Abbas comme ni nga xam ne noonu la ko leerala fii radiyallahu ta'ala anhu mooy Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi euh, di Abu Rishdin euh, moom tamit waa Madina mu nekk tamit waa Makkatal Mukarrama euh, zaadallahu sharafan wa sharafan wa takrima Ah, moom mu ngi génn gane ah, mu ngi eh, génn adduna ci quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, mu ne annahu naka moom kat axbarahu moo ko xabaare an Abdullah ibn Abbas mooy ibn Abdul Muttalib ta'ala anhuma sahaaba Yonent bi sallallahu di doom ci bay saxam di habrul umma wa turjumaanul Qur'aan di doomu baayam maanaam muy habrul umma wa turjumaanul Qur'aan Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa an nabi moom mi ngi a àdduna ñett at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di làq mi ñoom fukki at ak ñett mi ngi génn àdduna ci juróom benn fukki at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu ta'ala anhu man ne ko moom kat baata fanaan na inda Maymuna ca euh, ki nga xamante ne moom mooy sayyidatuna Maymuna radiyallahu anha muy ummul mu'minin di ndey way gëm ñi ngir nekk gi mu nekk soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha wa hiya te sayyidatuna Maymuna radiyallahu anha xaalatuhu moom tantala ci sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ngir maanaam ne moom Ummul Fadl radiyallahu anha bi yaay sayyidina Abdullah ibn sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anha maanaam sayyidat Ummul Fadl boobu maanaam ñoom ñaar ñoo bokk baay mooy Lubaaba Lubaaba bintul Haaris moom mii di Maymuna bintul Haaris radiyallahu ta'ala anhuma mu ne qaala neen sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fattajaatu ma daal di tëdd ala ardil wisaala wisaada maanaam ci lal bi niñ ko lalee noonu maanaam ma daal di tëdd ci li nga xamante ne moom mooy eh, ci eh, yaatuwaay bi wattajaa mu daal di tëdd moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ahluhu ak ñoñ ak njabootam maanaam mooy sayyidatna Maymuna radiyallahu anha fii tuuliha ci guddaay bi maanaam moom eh, comme moom gone la mu daal di tëdd ci li nga xamante ne moom mooy yaatuwaay bi ñoom ñaar daal di tëddee ñoom ci guddaay bi ah, ñoom ñaar eh, ñoom ñett ñii nag ñoom ñoo bokkoon kon ñu tëdd ñu bokk mbàjj mi ñu sàngoo ah ñoom ñetti ñi maanaam fa naama mu daal di eh, nelaw rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hatta mbete intasafa mu daal di xaaj allaylu guddi gi aw wala boog qablahu lu ko jiitu bi qalilin ci lu néew aw wala boog ba'dahu ginnaawam bi qalilin ci lu néew maanaam lii kon day daal di dëgëral ne li nga xamante ne moom mooy li gën te moom mooy doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy day nelaw guddi gu njëkk gi xaaj gi maanaam bu njëkk bi daal di doog a jóg maanaam bu jógee nag euh, summa topp nag istayqaza mu daal di jóg moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa jalasa mu daal di toog fa masaxa mu daal di masaxa naw ma nelaw an wajhi yi wëllif xar kanamam biu yadday yii ci loxoom maanaam kon mi nga xam ne noonu lañ ko gisee maanaam moom mooy dafa euh, ay nelawam ci li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy loxoom bi summa topp xara amu daal di jàng al ashara fukk al yi nga xam ne ñooy ayat xawaatiima su yi nga xam ne ñoom ñooy ñi tëj suuratu Ali Imran maanaam mooy euh, ñetti aay yi nga xamante ne ñoom ñoo tëj suuratu Ali Imran moom la daal di jàng te moom mooy fi nga xamante ne moom moo tàmbalee inna fi ixtilaafil layli wan nahaari la ayaatun li ulil albaab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimina min ansar maanaam ba ay jeex ay yooyu moom mooy li nga xamante ne moom la jàng mu ne waaye fii maanaam Eh, tegoon na ci ci yeneen riwaaya mu ne waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna toskare ñeel na képp koo xamante ne jàng na ay yiite maanaam waaru wuuci maanaam waaru wuuci ma naka maanaam mu daal di koy wax ñetti yoon summa qaama topp mu daal di jóg ilaa shinnin ci ab baat boo xam ne mu'allaqatin dañ koo daal di eh, lonkoon fa a mu daal di jàpp min haa ci moom. fa ahsana waaye mu daal di rafetal tamit wudu'ahu njàppam summa topp qaama mu daal di taxaw yusalli di julli qaala Abdullah ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na faqumtu man ma daal di taxaw fa sanaatu ma daal di def misla ma kemuk la nga xamante ne sanaa moom la def moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam summa topp zahabtu ma daal di dem faqumtu ma daal di taxaw ilaa jambihi ci wàllam nga maam fi nga xamante ne nag moom la taxawee woon moom mooy ci wàllu càmmooñam te fi nga xamante ne moom la waroon a taxawee moom mooy wàllu ndeyjooram comme li nga xamante ne noon lañ ko gisee bañ ca tollee ci kitaabu euh, ci kitaabul azan maanaam ak ci kitaabul salaa fa wada maam ci kitaabul azan fa wada mu daal di teg moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yadahul yumna bi nga xamante ne moom mooy loxo ndeyjooram alaara ci sama kaw bopp bi wa axada mu daal di jàpp bi uzni ci sama nopp bi al yumna bu ndeyjoor bi yaftiluha mu di ko yëngal bi yadihi ak loxoom maanaam kon loolu maanaam nga gis ne lii moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ko maanaam mooy ne ida kaana min amri salah maanaam ngir ne maanaam euh, moom mu ko baabu istidaanatul yad fi salaa ah euh, buntu li nga xamante ne moom la ñuy dimbandikoowee loxo ci biir julli waaye mu ne iza kaana min amri salaa su fekkente ne mbir moom dafa bokk ci mbirum julli maanaam nga gis ne fii lii dafa bokkoon ci mbirum julli lool moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di koy euh, indi fii ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël kon Euh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma nii maanaam bopp bi la def nii euh, daa di di koy def nii ah jaarale ko nii ci ginnaaw maanaam mu daal di jaar ci ginnaaw mu daal di koy taxawaloo nii maanaam loolu mooy li nga xam te ne loolu la def am na ci yeneen riwaaya comme ni ñu ko gisee woon mooy dafa jàpp ci mbagg ci loxo bi maanaam gis ne kon mën na nekk ne maanaam kon nii la ko def maanaam jàpp ci loxo bi tourner ko nii daal di koy jàpp nii mu ñëw taxaw maanaam nga gis ni loolu kon loolu jëf la boo xamante ne ci biir julli gi la waaye yàqul julli gi loolu maanaam loolu kon yàqul julli gi loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moo tax imam al-Bukhârî rahimahullahu taala wax ko ngir ne dañ doon defar sàpp yi loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee mooy bu dee jëf ji dafa nekk jëf joo xamante ne ngir defar julli gi la ngir defar sàpp yi la loolu du nekk loo xamante ne lu yàq julli gi la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee inshaa allahu taala tamit ci xadiis Seydina Abubakar bi radiyallahu bi mu doon jiite yeneen bi mu doon jiite julli ñi bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee daal di delluwaat ginnaaw yooyu yëpp kon ngir ne yooyu bokk ci nga xam te ne dañuy defar julli gi loolu moom moo tax mu ne fa salla mu ginnaaw ga nag mu daal di julli moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rakatay ni ñaar rakka summa topp rakatay ni ñaar rakka summa topp rakatay ni ñaar rakka summa topp rakatay ni ñaar rakka summa topp rakatay ni ñaar rakka summa topp rakatay ni ñaari rakka muy fukki rakka ak ñaar summa awtara topp mu witar muy kon fukki rakka ak ñett maanaam li nga xamante ne nag kon loolu moom maanaam moom mooy nii nga xam ne noonu lañ koy déggee ñu boole ko hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ne fukki rakka ak benn la doon julli moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musu koo weesu ci weeru koor ak lu dul weeru koor mooy ñaari rakkaa yu njëkk ay ñaari rakkaa yu woyof la comme ni mu nekkee ci xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu maam ni ne tamit ne benn rakkaa moom la mooy bi nga xamante ne moom la witare summa topp ittaja mu daal di tëdd xattaa mbéte jaahu mu daal di koy dikki al muazzinu aji maanaam noddukat bi fa qaama mu daal julli maanaam mooy kon li nga xam ne mooy foofu nag dafa daal di tëddaat maanaam kon bii da ngay gis ni fii tëdd na ci maanaam kom ci xaaju guddi gi la jóg maanaam bi mu demee ba sixième guddi gi des ci maanaam un sixième bi dafa daal di tëdd ba mu tëddee ba nga xam ne noddu nañ mu daal di jóg mu ne fu maanaam fa qaama mu daal di jóg fa salla mu daal di julli rakaatay ni ñaar raka xafiifatay ni yooya summa topp nag xaraja mu génn qabla subhi laata julli suba di jot maanaam kon summa eh, xaraja fa salla waaw ah, fa salla subha naam ah, fa summa xaraja toog mu daal di génn fa subha mu daal di julli eh, suba maanaam moom mooy ñaari rakka suba xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro cent dix-sept cent trente-huit cent quatre-vingt-trois six cent quatre-vingt-dix-sept six cent quatre-vingt-dix-neuf huit cent cinquante-neuf neuf cent quatre-vingt-douze daañ ko gisaat yeneen ñeenti yoon mooy xadis numéro quatre mille cinq cent soixante-neuf quatre mille cinq quatre mille cinq cent soixante onze ak quatre mille cinq cent soixante douze maanaam kon mooy diggante quatre mille cinq cent soixante neuf ba quatre mille cinq cent soixante douze yooyu yëpp xadis yooyu yëpp maanaam bii xadis la imaamu Muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro deux cent cinquante six naka noonu dem indi na ko tamit xadis numéro sept cent soixante trois juróom benn yoon imam Abu Dawud nag xadis numéro 610 ak xadis numéro 1356 ak 1357 ak 1365 ak 1367 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 806 ak 1620 Euh, imam Ibn Maaja inna ko xadis numéro 423 953 1363 imaamu Maalik bi nga xamante ne euh, riwaaya bi maanaam xadis bi ci moom la ko jëlee inna ko xadis numéro 317 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi ñoom dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis bi ba mu des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu maa yunhaa anhu min al-kalaami fi as-salaat baabu buntumaa li nga xamante na yun ha anhu moom la ñuy tere minal kalaami ci wax fi salaati ci euh, julli maanaam euh, li nga xamante ne euh, moom mooy lii nag ñu mu ñëwee nii mooy riwaayatu al asili ak riwaayatu al kushmayhani waaye amma yeneen ñi ñoom li nga xam ne moom la solo mooy baabu maa yun ha maanaam amul ma yun ha anhu maanaam amul anhu bi riwaaya yi am anhu moom mooy riwaaya al asili al may Kushmayhani ah, rahmatullah alayhima maanaam kon loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko wax maanaam ngir leeral ne am na ay wax yoo xamante ne dañ koy maye ci biir julli ak wax yoo xamante ne defu ko ci maye maanaam kon mu am li nga xamante ne tamit maanaam ci biir julli bu fekkente ne nit ki ba maanaam fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo maye nit ki mën a wax ci julli maanaam ngir lijjanti maanaam ngir gàgganti imam bi su fekkente ne loolu rek moo mën a tax mu gàggante ko maanaam wax googu comme ni nga xamante ne noonu la ñu waxee ci xadiisu Zul Yadayni bi maanaam am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def muy ñoom li nga xam ne ñoom dañ ne déedéet loolu du man a nekkee noonu maanaam wax jooju ngir ne xadiisu Zul Yadayni bi tegtalewut loolu maanaam li muy ngir ne ñoom ñi ñëpp dañu ko wax fekk tayuñu ko maanaam am na julli wax ji nga xamante ne nag maanaam dañ koo tey ak wax ji nga xamante ne ñu ko ci biir julli yooyu yëpp tamit bokkuñu ay àtte am maa wax ji nga xamante ne maanaam masalan tey nit bu doon julli ba yàgg mu jékki-jékki daal di jékki-jékki dugal ci ay wax yoo xam ne moom moo ko tey loolu moom da yàq jullem am na su fekkente nag ay wax la yoo xamante ne teyu ko comme lu demee nekk mu am yooyu tamit ay xaaj la am na yoo xamante ne dëppoo nañ ci ne du yàq julli ji comme masalan buy wax ba maanaam buy julli ba yàgg mu sëkkat maanaam wala boog mu julli ba yàgg mu daal di wóbbali maanaam su fekkente ne dafa wóbbali ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o xanafiye yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo gën a dëgër ci loolu maanaam moom mooy masalan ñoom li ñu mayee ci wóbbali moom mooy wóbbali goo xamante ne da maam daa yem rek ci wóbbali waaye bis mu demee masalan comme di wóbbali ba a <laughs> comme ni yéen yaay da <laughs> loolu day yàq seen julli am na ñi nga xamante ne dañuy wóobale di yu mel noonu maanaam ñi nga xamante ne tamit dañuy maanaam dafa am daal euh, yoo xamante ne bu dee yow daf maanaam dañ ciy dugal loo xamante ne mënoon nga koo moytu bu boobaa de daal di yàq julli yi amma su fekkente ne wóbbali gi moom daayam rek ci wóbbali loolu maanaam même bu fekkente ne am na ay xaraf yoo xamante ne génn na ci loolu boobaa du yàq li nga xamante ne moom mooy julli gi amma ñi nga xamante ne tamit moom la ñu eh, maanaam fuqaha maliki yi rahmatullah alayhi may nañ tamit képp koo xamante ne da ngay gàgganti kon sa imam loolu maanaam nga daal di koy wax masalan boole ko subhaanallah déggul maanaam subhaanallah bi maye nañ ko te loolu daan ci ñëw bu fekkente ne sa imam nga loolu boolem borom xam-xam bi dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim waaye su fekkente ne du imam bi moom loolu moom dëppoowuñ ci amma li nga xamante ne moom moo aju masalan ci jàng alquran yoo xamante ne al alquran gi maanaam bokkul ci biir julli ci comme tey masalan nga daal di nit ki daal di wax euh, euh, maanaam nit ki di euh, di julli ba yàgg mu daal di am koo xamante ne Euh, maanaam dafa maanaam imaam bi day gàggante imaam bi ci alquran boo xamante ne daf koy jàng bu boobaa loolu nekk na loo xam ne lu ñu yoonal la waaye nag dañoo wuutee ñoom borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci kenn lañ koy def maanaam tey bu fekkente ne imaam bi dafa euh, dafa dafa dafa dafay tari waaye mu nekk ne weesoogul place boobu ak maanaam weesoogul place bi nga xam ne moom la gas ba pare nga dégg ko mun maanaam mu mel ni ku noppi wala muy déngi déngi bu boobaa fokk xaa xanafi yi rahmatullah alam ñoom ci xaal boobu lañ ko may ñu gàgganti ko waaye bu dul boobu rek maanaam waru koo gàgganti masalan bu demee ba weesu wala boog ñu gis ne maanaam ñu ngi sëgg ak yooyu yow boobaa dootoo ko gàggante amma ñeneen ñi ci des nag dañu sip nga gàgganti ko maanaam bu weesoo wàllu boobu waaye su dul loolu eh, gàgganti gi moom foofu la war a amee lu beneen bi ci des bi nga xamante ne euh, te te loolu moom mooy su dee mi ngi waa mu ngi continuer amma su fekkente ne continuer wul masalan mu daal di juum ci benn place continuer maanaam foofu balaa muy sori di jàll ci ñaari aaya après wala benn aaya après maanaam bu boobaa euh, maanaam du du juum ci benn aaya nga bàyyi ba aaya ca gannaaw maanaam beneen aaya ba ca tegu ba mu dugg fa ba nekk daanaka ci jeexitalu aaya ba bay waaj a dugg ca ba ca des nga koy doog a gàgganti loolu tamit du loolu la ñuy maye maanaam loolu moom tamit mu nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la am maa nag léegi mu daal di def su fekkente ne nit ki day jàng alquran ci wet gi moom mu gàtt wala boog mu am benn waay bu dugg si euh, euh, mu am loo xamante ne mun nga ko bëgg a wax maanaam ngir soxla bu mën a doon loolu fuqaha hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom bu boobaa dañ koy tere ci lu su fekkente ne nit ki dafa am yéene maanaam corriger kenn wala mu am yéene yi wax kenn dara comme tey par exemple bu ne woon allahu akbar commencé di euh, euh, di julli masalan euh, di di jàng alxuraan wala yu mel noonu wala boog mu nekk di roko wala muy sujjóot mu jékki-jékki benn waay bu tudd Yaxya daal di dugg ci masalan ñu war ko mu bëgg ko wax ne ko jëlal téere bi mu ne ko yaa Yaxya xudil kitaaba bi quwwa maanaam lu noonu <laughs> wala boog am benn waay boo xam te ne dafa fëgg mu ne ko udxuluha bi salaamin amin maanaam <laughs> dugg leen ci ci jàmm ah maanaam yooyu ay kàddu yooyu xam ne ay an la ak comme par exemple euh, euh, euh, comme par exemple mu am benn mbir moo xamante ne dafa nekk ci biir poosu nit mu ne ko bi yadaka fii jaybika bay bayda maanaam yooyu nga xamante ne ay ay alquran la wala yu mel noonu yooyu su dee daf ko yéene daf ko yéene ne dafa bëgg a tontonteeg waa ji wala muy waxanteeg waa ji loolu day daal di yàq julleem ca saase loolu moom mooy su fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyee rahmatullah alayhim waaye amma su fekkente ne maanaam zikar rek la ci jublu ak jàng alxuraan rek loolu bu boobaa du daal di nekk loo xamante ne lu yàq julleem la su ci amul benn yiine itam da yàq julleem maanaam loolu muy benn mbir loolu moom mooy mazhabu xanafi mazhabu maliki rahmatullah alayhim moom mooy ne ñoom loolu benn eh, eh, ñoom itam Euh, day daal di yàq julleem waaye ba mu def ci benn partie benn place moom mooy mu daal di nekk foo xamante ne dagan nañu jàng fa alquran comme tey par exemple nit ki buy jàng bu jullee maam di tari fatiha ba jeexal fatiha bi rek benn waay euh, euh, fëgg mu ne udxuluha bi salaamin aminin maanaam yu mel na daal di commencer jàng alquran maanaam wax loolu loolu bu boobaa danañ ko ko may waaye su loolu yu mel noonu duñ ko ko may amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanaabila rahmatullah alayhim ñoom loolu du yàq julli gi maanaam ci benn xaal ci xaal bu fekkente ne dafa jàng alquran ngir ne zikaru alquran la ci boppam amma su fekkente ne ñi nga xamante ne nag euh, Euh, waaye nag dafa nekk loo xamante ne lu ñuy sib la bu dee Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom biddaa lañ ko jàppe boo xamante ne dañ ko war a moytandi ko waaye tamit ba tax ba tey du nekk loo xamante ne luy yàq julli ji la kon lu gis ne Hanafi ak Maliki rahmatullah ñoom dañ koy tere ci lu ñu joyal ñeneen ñi ñoom dañ koo woyofal ci lu ñu maanaam dañ koo gën a woyofal que que euh, ci def loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci yi nga xamante ne ay wax la yoo xamante ne dafa ci biir julli amma li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu euh, sabbal gi ak sant yi ak comme par exemple yeneen xeetu zikar yi yooyu dinañu ci ñëw insha allahu taala ci buntu bii ci tegu te moom mooy baabu maa yajuuzu min at-tasbih wal hamd fi salaati lir-rijaal insha allahu taala dinañ ñëw ci wàllu googu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddathanaa ibn Numayr muy sëriñ boobu muy al imam Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr al-Hamadani rahimahullahu taala muy Abu Abdurrahman di waa Kufa rahimahullahu taala génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne qaala haddathana ibn Fudayl te moom mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan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 al-Kufi te nekk cosaanam di Tabaristan rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane àdduna soixante et unième année génn àdduna cent quarante cinq jàpp cent quarante septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa an Ibrahim te moom mooy ibnu Yazid ibnu Qays an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mooy Abu Imran an-Naxiri waa Kuufa moom itam di imam bu mag nekk seen imam génn àdduna quarante-sixième année génn àdduna quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Alqama muy tamit imam waa Kuufa Alqama ibn Qays ibn Abdullah an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala mooy Abu Shibl al-Kufi la moom tamit rahimahullahu ta'ala Euh, génn àdduna ci centième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom itam ca Kufa euh, moom euh, an Abdullah te mooy ibn Mas'ud ibn Ghafil al al-Hudhali radiyallahu ta'ala mooy Abu Abdurrahman tamit ah dàqantam nekk Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala gane àdduna trente-deuxième année Euh, ginnaaw euh, génn àdduna boog trente-deuxième année bi boog ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boog ci njëkk dugg ci l'islam ci ñi nga xamante ne tamit gàddaay na ñaari gàddaay yépp radiyallahu ta'ala anhu euh, maanaam nga gis ne kon hadith bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo moom mooy waa Kufa rahmatullah euh, radiyallahu ta'ala anhu na qaala mu ne kunna nekkoon nañ nusallimu daan nuyoo ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa te moom fi salaati mi ngi ci jëm ci ci julli fa yuraddu fa fa fa yaruddu muy delloo alaynaa ci ñun maanaam buñu daan ñëw di nuyu yenente bi sallallahu alayhi wa da daan fekk ñun dañ ko daan fekk ci biir julli ñu koy nuyu mu ñuy tontu maanaam mu ne assalaamu alaykum mu daan waaleykum salaam maanaam daal tontu loolu moom dañ ko daan waaye waaye fa lamma rajaana waaye ba ñu dellusee min indi najaas yi jóge ci an najaas yi radiyallahu anhu maanaam moom mooy ci négis bi fële ca euh, Habasha mooy ci Éthiopie euh, Abyssinie maanaam bañ fa demee ci gàddaay ga ba ñu dellusee ñu ñibbi si nag sallam naa dañ daan nuyoo alayhi ci moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam falam yu yarudda te daanu delloo alay naa ci ñun maanaam euh, te loolu maanaam kon lu itam day dëgëral ne nas am na hmm. maanaam li nga xamante ne moom mooy ay acte yoo xam ne day am ñu jekki-jekki euh, ñu daan ni lii kat léegi acte la bu amoon waaye léegi dindi nañ ko foole nañ ko loolu da daan am waqaala mu daal di wax ne inna fi salaati shughla maanaam inna li wér boor mooy fi salaati nekk na ci julli shughlan ay sox sob soxla maanaam mooy doy na soxla julli rek doy na soxla boo ci nekkee nekk ci rek maanaam moom mooy kon nit ki bu la nuyoo maanaam ci biir julli gi doo ko fay loolu tamit lu mot a bàyyi xel la amma ñi nga xamante ne eh, kon loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci maanaam mën nañ ne dëppoo nañ ci ne képp koo xamante ne eh, dañ la nuyu ci biir julli gi bu boobaa yow doo fay léegi nag mu daal di def tey bu fekkente ne dañ laa ndokkaloo maanaam nit ki daal di suuli daal di wax eh, alhamdulillah maanaam ci biir julli gi bu boobaa ki nga xamante ne moom moo nekk ci biir julli gi su waxee ne yarhamukallah boroom xam-xam yi rahmatullah dëppoo nañ ci ne jullim yàqu na waaye su fekkente ne moom ci boppam moo ne yarhamunallah yàlla nañ maanaam suñu eh, yàlla nañu yàlla yërëm wala yarhamuhullah yàlla na ko yàlla yërëm maanaam mu bañ a nekk koo xam ne day jokkalante kàddu ak ki nga xamante ne moom mooy ki tisooli bu boobaa fuqaha u Shafi'i ak fuqaha u Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne jullim gi du yàqu amma ki nga xamante ne moom mooy fuqaha ñi nga xam ne ñooy fuqaha u Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne lenn rek la man a wax jullim yàqu moom moo bañ a yàqu bañ a yàqu mooy mu ne yarhamunillah maanaam yàlla ma yàlla yërëm maanaam moom rek mu wax ko loolu ngir ne ak ñaan la bu nekk ci biir julli ji amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhi ñoom ci lu ñu joyal loolu soo ko waxee day yàq sa julli maanaam li tax nag ñaari masala yi lëkkaloo moom mooy ne nuyoo dafa te loolu day dëgëral masabu maliki rahmatullah alayhi ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mujj gi daf ko tere maanaam te loolu comme ni nga xamante ne noonu lay nekk ci yeneen i euh, xadiis yoo xamante ne daañ ko gis insha allahu taala maanaam gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw gi dafa tere ñuy julli di nuyonte ku nekk di euh, wala di nuyu sa moroom wala boog ñuy nuyoo maanaam ima ngir ne comme que dañ koy tere maanaam naka noonu tissuuri tamit wax alhamdulilah yarhamukallah loolu itam maanaam day daal di bujjën bugg dugg ci yi nga xamante ne dañ koy euh, day daal di mujj nekk yoo xamante ne yu ñuy tere la donte ki ko wax maanaam ki ko wax moom ci boppam ne alhamdulilah ci biir julleem loolu boroom xam-xam yi wuuti nañ ci rahmatullah waaye daañ ci ñëw ci buntu bii di ñëw insha allah taala mu ne euh, qaala bil isnaad muttasil fil kitaab li haddathana ibnu numayr moom mooy abdullah ibn muhammad ibn abdullah qaala haddathana ishaq ibnu mansuur xam nga bee ci ibnu fudayl la ko jële fii nag mu ne ci ishaq ibn euh, Mansour te moom mooy as-Saluli rahimahullahu taala muy Abu Abdurrahman al-Kufi moom waa Kufa la euh, génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Huraym ibn Sufyan te euh, mooy al-Bajali Abu Muhammad moom tamit al-Kufi moom tamit waa Kufa la ba tey rahimahullahu taala comme niñ ko gisee rek hadith bi waa Kufa ñoom ñoo ko solo mu ne anil Amash an maanaam gis nañ ko léegi an Ibrahim mooy ibn Yazid an-Nakha'i an Alqama ah muy an-Nasa'i tamit rahimahullah an Abdullah ibn Abd Mas'ud radiyallahu ta'ala al-Hudhali mu ne an nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nahwahu kaddu yoo xamante ne euh, dafa nuroo ak li nga xamante ne euh, moom mooy euh, kaddu yi nga xamante ne moom mooy kaddu yi yu njëkk yi maanaam dañoo jege wantoo léegi Euh, mu ne euh, hadith bi imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala dina ko indi hadith numéro mille deux cent seize ak trois mille huit cent soixante quinze imam Muslim indi na ko hadith numéro trois cent cinquante huit imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro neuf cent vingt trois neuf cent vingt quatre imam An-Nasa'i indi ko hadith numéro mille deux cent vingt mille deux cent vingt un imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro mille dix neuf imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro trois mille neuf cent quarante quatre quatre mille cent quarante cinq ak quatre mille quatre cent dix-sept maanaam eh, dañuy gis ne hadith bi wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Ibrahim ibn Musa te moom mooy Abu Ishaq Ibrahim mi ndax ñu tudd Ibrahim dañuy wax Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Euh, ibnu yazid ibnu zazan at-tamimi rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, muy as-sari as-saghir maanaam muy al-farra rahimahullahu ta'ala gàtt génn àdduna deux cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbarana Isa mu ne huwa ibnu Yunus moom mooy ibnu Yunus Isa ibnu Yunus la maanaam ngir day bañ ñu jaawale ko waaye wax jooju du Ibrahim ibnu Musa moo ko wax waaye Imam al-Bukhari moom moo ko wax rahimahullahu taala maanaam muy Isa uh, Ishaq as-Sabi'i uh, rahimahullahu taala moom Abu Amr mooy daakantal mool mo Abu Muhammad as-Sabi'i al-Hamadani di waa Kufa moom tamit rahimahullahu taala gan génn cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Isma'il te moom mooy ibn Hurmuz Isma'il uh, Hurmuz al-Ahmasi al-Bajali rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Kufi di waa Kufa moom itam gane àdduna soixantième année génn àdduna cent quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an al-Harith ibn Shubayl te moom mooy ah, Abu Tufayl al-Harith ibn Shubayl ibn Awf ibn Abi Hayya al-Ahmasi al-Bajali moom tamit ah, rahimahullahu ta'ala nekk tamit waa Kufa rahimahullahu taala an abi amr ash-shaybani te moom mooy sa'd ibn iyas gën a siiwee ci abu amr ash-shaybani rahimahullahu taala moom itam di waa kufa génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne anna wa qaala qaala lii mu ne anna wa qaala nee na qaala lii wax na ma zayd ibn arqam radiyallahu taala anhu di sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Zayd ibn Arqam ibn Zayd ibn Qays ibn Nu'man ibn Malik ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj moo tax mooy Khazraj al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu di bokk ci euh, ñu mag ñi nga xam ne ñooy saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon waa madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ginnaaw gu mu dem waa Kufa génn àdduna soixante-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne in kunna mu ne in li wér bu wóor mooy maanaam fii in maanaam li la kunna ñun de nekkoon nañ la natakallamu giñ naa ne daal nañ wax maanaam in kunna la natakallamu muy giñ naa ne ñun daan nañ wax fi salaati ci buur julli gi ala ahdi nabi ci jamono yonent bi sallallahu Euh, yu kallim muy wax di wax ahaduna kenn ci ñun saahibahu ak moroomam bi xaajat yi ci aajoom ah maanaam dañ daan nekk ci biir julli nit ñi di wax maanaam maanaam da nga daan nekk ci biir julli di mën a wax ak keneen ci say aajo maanaam ah, ah, waaw ah, voilà maanaam waaw yow suñu mbir mañ doon waxtaanee moom fu toll nangam nangam maanaam ci biir julli gi waaye hatta bata nazalat mu daal di wàcc hafizu eh, ala salati Euh, dégg nga maanaam waaye nag li nga xamante ne moom mooy li yanu maanaam itam moom mooy ni du mbir mu lañ daan waxtaane maanaam mooy rek loo xamante ne aajo boo xamante ne bu jàmp la wala yu mel loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la day day wax maanaam mooy xatta nazalat bi nga xamante ne maanaam mbéte xanaa mu daal di wàcc xaafizu ala salawaati te moom mooy aaya boobu mooy xaafizu ala salawaati wa salaati wusta wa qumu lillahi qaanitiin maanaam loolu la ci nam maanaam baatu wa qumu lillahi qaanitiin bi loolu moom mooy li nga xamante ne Euh, moom mooy euh, li am nasxu bi nag mi ngi amee woon ci Makka ci ñetti at laataa ñuy gàddaay yenente bi sallallahu wa sallam foofu la lañ tàmbalee nasxu maanaam nasxu bi kon euh, daanaka wut loo xamante ne maanaam kon loo xamante ne lu ñu waxtaane lu ñu doon toog di waxtaane la Euh, mu ne kon moom mu ne xaafisu na ngeen sàmmonteeg ala salawaati ci julli yi maanaam aaya boobu bi mu ñëwee kon fa wa wa salaatu wusta ak julli al salaatu wusta ba wa quumu na ngeen taxaw tem billaahi ñeel buur yàlla boo leen dee julli qaanitiin na ngeen aji womat maanaam taxaw taxaw maanaam bañ a nekk ñoo xamante ne dañuy yittewoo leneen lool mooy alkunuut mooy taxaw taxaw koo xam ne day jub xoj ba pare nekk koo xamante ne jubluwuloo ci leneen maanaam ndax kunuut day tekki tamit toroxlu maanaam ngeen toroxlu kon ngeen bañ nekk ñoo xamante ne da ngeen di yittewoo leneen lu bokkut ak ngeen ne al aaya aaya bi maanaam lii tamit dafa am beneen mbir moo xamante ne daf cee nekk moom mooy booy tegtaloo ab aaya maanaam mën nga rek wax ni comme laataa ngay wax aaya bi yëpp nga ne aaya bi ne xaafizu ala salawaati al aaya maanaam ñu xam ne aaya boobu nga bëgg a wax comme bu masal ma ne yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin daal ne al aaya maanaam dañu daan xam ne aaya bi nekk ci suuratul Hashr ngay wax voilà comme masalan yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in daani al aaya aaya boobu maanaam loolu mën naa ne maanaam nga daal di sukkandikoo ci benn aaya boo xam ne doo wax aaya bi yëpp euh, dégg nga mu ne fa umir naa ñu daal di ñuy digal bis sukuuti ci noppi maanaam kon foofu lañ waxee ni maanaam foofu nag nañu daal di digale nag léegi nañu daal di noppi waaye tamit foofu lañ teree tamit mouvement yu bare bari maanaam yëngatu yu baree bari ci biir julli gi xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi xadis numéro 4534 ak imam Muslim indi ko xadis numéro 539 imam Abu Dawud xadis numéro 949 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 405 ak 2986 imam an-Nasa'i indi ko xadis numéro 1219 imam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro 19200